tuddee seen kilifa rek doy na bu dee nite nañu waaw léegi nag le fait que mu ne biñ nekk yonent bi alayhi salaatu salaam ci suñu biir mu jekk fa abta alaynaa wa xashiinaa an yuqtata'a duunanaa waaw waaw loolu al imaam an-Nawawi ci al-Minhaaj mu ne wa fiihi bayaanu maa kaanat as-sahaabatu radiyallahu anhum alayhi min al-qiyaam bi huquuqi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ikraamihi wa shafaqati alayhi wal inzi'aji al baligh lima yatraquhu sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañ ciy jànge ah ci le hadis bi day leeral li nga xam ne saxaaba yi noonu lañ nekk woon di taxaw ci xaqu yonent bi alayhi salatu wassalam ak teral giñ ko doon teral ak ñeewante giñ amoon ci moom ak cofeel giñ amoon ci moom waaw ci lépp loo xam ne ak liñ doon tiite ci lépp loo xam ne jàpp nañ ne lu neexul la lu ko waaw moo tax ñu tiit fa fasi'na ñu daal di tiit waaw mu ne wa fiihi ihtimaamu al-atbaa' bi huquuqi matbuu'ihim wal i'tinaa'i bi tahsiili wala nga ne wal i'tinaa'u ah bi tahsiili masaalihihi wa daf'il mafaasidi anhu waaw wala wa daf'il mafaasidi anhu mu ne dañ ciy jàngee al-imaam an-Nawawi ci Minhaaj bi muy sharh hadiis bi Sahiih Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullah alayhima mu ne yittewoo dañ ciy jànge yittewoo ñi nga xam ne ñooy toppe ta ñooy ndongo yi aqu ki nga xam ne moom lañuy topp mooy kilifa gi mooy boroom xam-xam bi <coughs> waaye di yittewoo di ko ëndil lépp loo xam ne njariñ la ci moom waaye di ko daqal lépp loo xam ne lu koy lor la loolu moo tax mu ne dañoo ragaloon an tukta an yuqtata bayn dunina waaw dañ doon ragal yonent bi alayhi de am ñoo xam ne bëggaluñ ko lu baax wala loo xam ne lu ñaaw la daal di koy dikkal loolu yitteel leen waaw lool mu ne wa jawaazu duxuulil insaani milka ghayrihi bi ghayri idni idaa alima annahu yurdi dhaalika li muddu li eh, mawaddatin baynahumaa aw ghayri dhaalik waaw mu ne dañ ciy jànge kene ci xadiis bii kene nit ki mën naa dugg toolu jàmbur ci loo xam ne soxlawul mun a koy laaj permission bu dee xam na ne loolee dina gërëmloo kookee ndax cofeel gu dox seen diggante waaw te bu ko ko gisee loolu du ko mer du ko merloo waaw waaw soxla saa su ne nga naan bon man nag bala maa utiliser ah, kii bi il faut ma laaj diw non bu dee xam nga ne moom gërëm na des fois nga laaj nga ne ko waaye sa waay loo ma ciy laaj lii defal daa nga ma ciy laaj non defal <laughs> waaw mu ne ndax fa inna Abaa Hurayra radiyallahu anhu daxala al-haa'ita wa aqarrahu an ko jëlee Abu Hurayra bi mu ñëwee tool bi dafa toolu jàmbur la ci bu duggee ren dina ko ne ah, Abu Hurayra nag amoo droit dugg nag ci toolu jàmbur noonu te laaj leen seen digal voilà. <laughs> voilà mu ne walam yunqal annahu ankara alayhi te toxalu fenn ne yeneen tubaab saa salaam ñaawlu na lool Abu Hurayra def ci moom ne ko ah lii nag waroo koon a def waaw <coughs> mu ne wa hada ghayru mukhtassin bi dukhulil ardi mu ne lii nag bi fii nii li ñu ci soxal mooy dugg toolu jàmbur la suufu jàmbur mu ne mais jaglu euh, c'est pas exclusivement réservé du lu ñu al ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab voilà loolu li ñuy bàyyi xel mooy joyand mbir mi ni mu joy euh, euh, généralité wax ji mais lu waral lan moo indi woon wax ja wala jëf ji lan moo ko waraloon ñuy xool loolu kese déedéet mooy mbir mi moo tax mu ne <coughs> mu ne bal li am bares yajuzu lahu l intifaau bi adawatihi wa akli ta'amihi ah wal hamli min ila baytihi wa rukuubi daabatihi wa naxwi zaalika mina tasarrufi allazii ya'lamu annahu laa yashuqqa alaa saahibihi haaza huwa al-madhabu as-sahiih allazii alayhi jamaahiiru as-salafi wal-xalafi mina al-ulamaa rahmatullahi alayhim. al-imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne yemul ci loolu bal li am ba des yajuuzu mën naa nekk al-intifaa'u lahu ñeel ko muy jariñoo ci loo xam ne ay matériel u xaritam la boo xamante ne nii cofeel dox na seen diggante mooy à condition li ñu wax léegi xam na ne. moom loolu mu nekkoon fi da ko doon def te moom loolu gërëm loo ko li ëpp ñor tam mooy lii bu gisee voilà wa akli ta'ami yi mais lekk tamit li nga xam ne mooy ñamam yow na ngaa ñëw mu ne la jox naa la sama doublure clé parce que comme kaw da ngay liggéey côté yi bu julli jotee amoo foo jullee man nga dem kër ga quoi man moom damay liggéey waaw yow boo ma demee ubbi dugg julli ba pare mar doone ah xaaral ma woo ko waa diw allo salaamaaleykum waaw saa man ni damaa am woon sa kii nii doon julli mais damaa mara est-ce que frigo bi mën naa mën naa ci jël naan danaan la mais sawaay yow loolu imaginer ku ku la ko wax yow koo xam kër quand même sa caabi beneen ne ko téyel boo fa jaar see kii nga nii kooku yaakaar nga ne moos <laughs> di fa naanum ndox ci biir frigo bi mu koy metti wala wala man nag damaa amoon benn creux quoi dama ñëw xaw a xiif. bon ma jël benn euh, gis naa ay pain ci biir diw naa ci beurre bi wala chocolat lekk loolu yaakaar ko loolu bokkalaa loolu waaye yow non ne loolu moom lekk <laughs> jël min taam yi ilaa bayti waaw léeg-léeg sax nga gis ne waaye man orange gis nga waay ay fruits yu bari ci taabal yi nga jël benn yóbbaale <laughs> mu ne loolu daraa ci newul bu nee ne xam nga à condition liñ la wax ah waru bi dàbbat yi waaye war waayam waaw wa nahwu ak lu mel nii min at-tasarruf waaw nga ñëw war façon bi wala bon bàyyi na fi caabi clem bi nga dawal ba fee am loo doon jëndi urgemment ñëwaat gaareel ko <laughs> loolu dara new ci ay ñenn ñi moom tam ne ah, waaye saa nag waaw ah, tofan <laughs> waaw bu ne xam na ne waa ji du ko gërëm loo wala am na ci sikki sàkka du ko def yooyu moom dañ ko lool la waaw loolu mooy tënk bi waaw te yi yëpp ay xadiis la yonent way sasam du waxoon nañ la bi bi riir mu rëy ma daal di retentissé biir Medina ca guddi ga ñu tuñu diggam dul waaw jàmbaaru saxaaba yëpp radiyallahu anhu di dajaloo ngir ba ñépp dajaloo ñu man faa dem bañ dajaloo way waa ji génn gis yonent waaye saa saam jóge foofu yoroon fasu naa Abu Talha wal hadith fi sahihayn mu ne leen bu leen tiit dara waaw dem naa ba <laughs> ba liggéen ba xool la fa la fa mu jóge ak lu xew waaw ba pare ne inna wajadnaahu bahra fekk naa fas wi mu nekk li nga xam ne mooy géej ci gaaw est-ce que dafa déglu woon dafa laaj Seydina Abu Talha ne ko est-ce que am naa doomu àll mën naa war sa kii bi déet dafa lool la lay wax mooy oto it noonu la voilà bu dee nag <laughs> waa ji moom loolu gërëm loowu ko ah loolu it bu ko def voilà kon mu ngi noonu te yonent bi alay saa saam ci boppam moom ci boppam duggug toolam bi tool bi eh, eh, mooy eh, toolu waa lamsaar la mais neewul ne woo oh, xaaral ma laaj leen digal ba pare door a kii mooy da cee dugg te ñoom ña mu toogaloon c'est sûr que waa lamsaar nga ci woon mais est-ce que daa laaj ne ko mën naa ciy dugg voilà loolu it loolu la Hmm? kon nag mu ngi noonee <laughs> al imaam ibn Abdul Bar nag al Andalusi al imaam an-Nawawi mu ne qaala Abu Umar ibn Abdul Bar <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne Kanta al Abu Umar al Haafid ah, Abu Abu uh, Umar ibn Abdul Bar al Andalusi al Maliki rahimahullah mu ne moom nee na wa ajma'u annahu la yatajaawazu at-ta'ama wa ashbahi ila dara darahim wa ad-dananir wa ashbahihima mu ne waaye boroom xam-xam yi lii buñ ne lii mën naa nekk ci koo xam ne xam nga ne du diis ci moom te dina ko gërëm boo ko jëlee ci alalam wala moomeelam nga utiliser ko def ci loo xamante ne lu mel nii ah yow da bëgg a bind ah, nga ñëw fenn bëgg a bind dara mais bi waa ji yor big bi sa benn xarit moo fi bàyyi bigam doona téema ko woo di tombé répondeur ne non finalement kon du ma bind parce que non xaw ma ndax dina ko jotuma ko ko waa dem <laughs> mu ne nag boroom xam-xam ni daal di <laughs> dëppoo ko ne moo du jóge nag ci ñam mooy ci ñam ak yu mel noonu la yema ah. mais manoo cee jóge ah, ak lu ñuy naan jëm ci loo xam ne nag ci ay dërëm bu dee ay dërëm laa ki danaa niir moom mooy xobbet xobbet moom yooyu moom déedéet bul ñëw di ci jëfandikoo alalu koo xam ne parce que da daa am seen diggante ak cofeel kese déedéet <laughs> waaw mu ne loolu moom ijmaa la waaye imaamu Nawawi nag loolu la no fii subuutil ijmaa fi haqq ah, man yuqta'u bi tibi qalb man yuqta'u bi tibi qalbi saahibi zaalika nazar mu ne Kanta imaam Ibn Abdul Barr lii mu wax nag ki nga xam ne moom ci boppam moom lu mel noonu par exemple yow da ngaa nekk koo xam da mbir mi. juróomi dërëm a koy régler nga ñëw mais juróomi dërëmu sa waa la te nekku fi waaw loolu mu ne imaam Ibn Abdul Barr yu mel noonu mu ne loolu loolu nag bokku ci mu ne loolu ne loolu bokku ci loolu am na les ci seet parce que bu dee ne waa xam na ne kooku loolu da koy gërëm loo loolu it mën na koo jël jëfandikoo ko voilà <laughs> wax ko <laughs> waaw mu ne loolu ne ijma am na ci am na les ci seet ah. kon nag mu ngi noonu le <laughs> waaw mu ne wala alla hada yakunu fi darahim al yashukku aw qad yashukku fi ridaahu biha fa innahu muttafaqun ala annahu idha tashakkaka la yajuzu at-tasarrufu mutlaqan mu ne xanaa li imaam Ibn Abdul Bar ñu yen ko ci waxam jooju imaam bi wax bu dee yu bari la ah ay koppar nag sa ay cent euros moom ah déet ay cinquante euros cent euros deux cent euros nag yooyu nag moom manoo ñëw nag nag naan na ma ci kii noonu rek parce que waa ji déet ba pare nga nekk koo xamante ne yow <laughs> <laughs> wala boog mu nekk koo xam ne da ciy sikki sàkka que ne est-ce que dina ko gërëm bu ko yëgee mu ne looy borom xam-xam yépp dëppoo nag ne bu lool amee bu sikki sàkka duggee rek que boo ci defee ci lu ñu doyal sax ak yi lekk yeeg yeneen yi loolu doo ci am gërëmam bu ko def waaw kon nag mu ngi noonu le waaw <laughs> waaw mu ngi noonu kon léegi nag. Euh, parce mu ne bon fal loolu ay lii am nay dalilu boppam ci alquran ak sunna mu ne ci alquran imaam Nawawi laysa alal ama xaraj li borom bi ne laysa alal ama xaraj wala alal araji xaraj wala alal maridi xaraj wala ala anfusikum an taakulu min buyutikum aw buyuti abaikum waaye boobu dalil li ci lii waaw silmaxa bi amul benn problème benn bàkkaar benn benn du ko topp eh, ak ki nga xamante ne nii mooy eh, laago la eh? Euh, ki nga am ne tànk yi moo manula dox daa amul laabo ak ki feebar waaye amul benn problème euh, ci seen bopp an taakulu ngeen di lekk min buyutikum aw buyuti abaayikum ci seen kër yi wala seen këru baay yi ba nim jeexe voilà ba jeexe aw sadiqukum wala seen xarit yi waaw kanta sunna moom xadiis yi bari na ci léegi mu ne wa fiihi irsaalu al imaamul wal matbu' ila atba'i bi alaamatin ya'rifunahu liyazdaadu biha tuma'nina mu ne bokkoon liñ ciy jàng imaam an-Nawawi ci al-Minhaj rahimahullah mooy yónni gi nga xam ne moom la imaam bi mën a yónni ta kenn ci taalibe mi ci yeneen taalibe ngir ñu gën leerlu gën amuk dalu xol ci ne lii ci sëriñ bi la jóge wax jii mu wax mooy mu jox leen loo xam ne ci moom la takk comme ay dàllam yi yonent bi saa salaam jox Seydina Abu Hurayra nga xam ne bu demee di wax ne yonent bi saa de eh, moo ma jox dàllam yii ne ma wax leen lii loolu day gën a feddali mbir mi waaw mais aajowul ne loolu la ñuy feddalee mooy loolu day yokku ak dalu xel ci ñoom waaw comme sëriñ bi gindi kaalaat boppam ne ko jëlal lii nga dem te nit ña ngir ñu xam ne lii maa la ko jox boo xam ñépp ko xam bu ñuy gis duñu sikki sàkk ne lii kaalaat sëriñ bi la nga ne moom nag. moo ma ko jox ma naa leen yeggi lii ngir ñu gën a amul ci moom la jóge mu ne loolu yi dañ koy jàng ci fii voilà mu ne wa fii <coughs> ah maa qaddamnaahu min ad-dilalati wala dalalati li madhabi ahli al-haqq anna al-iman min min fi an la budda fihi min al-i'tiqad wan mu ne bokk na tamit li nga xam ne fii luñ fiy jànge li jiitu woon ñu leer ñu tegtaloon ko leeraloon ko ah mooy jubluwaayu mazhabu waa dëgg kene gis nga ngëm yàlla bii nga xam ne mooy muccal nit ki mu sax safara waaw la woon nañ xam ne moom dañoo gëm yàlla dinañ jaar safara waaye ku gëm yàlla doo génn safara doo duggee safara di nga fa génn voilà loolu nag ngëm yàlla googu di tax ba mu yonent way saasaam bi wax ne ci xadiisu safaa yi borom dinañ seet leen safara képp koo xam ne dese na misqaala darati min al iman lu toll ni atum wala lu ko gën a suufi ci ngëm yàlla ngeen génne ko ah loolee mu ne ñoonu ngëm yàlla goog di la jariñ manu la ñàkk nit ki fas ko ci xolam waaye wax ko ci làmmiñam ndax al imaanu i'tiqaadun bil qalb ah wa talaffuzun bil lisaan wa amalun bil jawaarih noonu ko ahlu sunnati wal jamaa di waxe da nga koy fas sa xol radiyallahu anhu salaam nañ di ko wax waaye say jëf say cër di ko jëf waaw voilà mooy lim ne waaye saa saam ne boo demee koo dajeel yashhadu an laa ilaha illa kon mooy mbir mi xol te mu koy seede nan la Abu Hurayra bi xamee ne da koo seede mooy da koy wax waaw wax <laughs> kantaa la ca xol ma borom bee ko xam kon mustayqinan biha qalbuhu fa bashirhu bil janna waaw loolu la Imaam ne loolu dañ koy jàng fii wa fii dañuy jàng ci hadis bi jawaazu imsaaki ba'd ba'd al-ulum allati la haajata ilayha li maslahatin aw xawfa al-mafsada mu ne dañ ciy yenn xam-xam yi nga xam ne ñin ni du loo xam ne aajo gu jamp jàmp jamp moo taxaw sinon aajo woon nañ ko xam mais bu dee ne dañuy ragal que wax ko pour ci ñépp mën naa indi loo xamante ne luy yàq la ci ñenn ñi loolu ñu moytu ko waaw loolu lañ la doon wax rek ne xam-xam yi du lépp la ñuy wax waaw waaw <laughs> moo tax Seydina Ubaada comme niñ ko gisaate woon ñoom ñu ñépp bi nga xamante ne xabaar bu leen yonent bay saa saa waxoon ñoom Seydina Mu'aaz dañuy génn àddina lañ ko wax waaw lu taxoon waxuñu ko ngir bañ lii gis ne ah gaa yi mën nañ koo bañ a aajowu ndax fa gis na alxuraan ji leer na sunna leer na bu ñu ko jëfee dinañ am ngërëmu yàlla mais boo leen waxee lii am na ñoo nii ci lii la téye toog ne c'est ok ah c'est comme ça ah, la ilaha illallah ah, ah. man mu naa ko sama xol jeex na lu ma neex def <laughs> nar bañ loolee moo tax yonent bay saa saam daal di dëggal Seydina Omar ci lool nekkoon ah kon nag bu leen ko wax voilà te dañuy xam ne mbir balaa nekk charia lu ñuy doxal mooy yonent bay saa saam moo koy kashte moo koy moo koy eh, d'accord mooy taqrir voilà mooy moom ci boppam def na ko waaye moo ko saxal li Seydina Omar gis mu saxal loolee waaw kon nag mu ne wa fii ah, mu ne bokk na ci liñ ciy jànge isharatu ba'd al-atba' ala al-matbu' bima yaraahu maslaha wa muwaafaqatu al-matbu' lahu idha ra'aahu maslaha wa rujuu'ihi wa rujuu'ihi amma amara bihi bi sababi mu ne dañ ciy jàng ke ne ki nga xam ne mooy sëriñ bi ki ñuy topp non mooy kiy toppaate mooy taalibe bi hein bu dee ne gis na loo xam ne maslaha la lu baax la mu yegg ko ki nga xam ne moom lay topp loolu waroo am gene boobu moom laa doon wax toog rek naan moom mooy sëriñ bi moo xam ñun xamuñu léegi du ñu xalaat te borom bi wax yeneen bay saa saa wa shawiruhum fil am waxtaanal ak sax saxaaba yi ci mbir yi gis nga Uhud day ñëw mu ne ndax dañuy génn eh, dañuy yem ci dëkk bi walla lii dafa dajale saxaaba yi wala dañuy dem fekk ji leen. waxtaan ak ñoo ñaata yoon ñaata yoon ay ay ci yoo xam musaawara yonent way sasam di laaj xalaat yi euh, saxaabaam yi radiyallahu anhum keroog prisonnier Badar yi mu laajte comme ni ñu ko fi tuddoon ainsi de suite ainsi de suite voilà moo tax loolu yonent way sasam moo leen ko jàngal xamal leen loolu moo tax amuñu woon gene bu ñu gisee benn mbir boo xam ne jàpp nañ ne ah lii de amaana lii moo gën ñu ñëw di euh, gaaral ko yonent way sasam te loolu kenn du ko woowe ñàkkuk waaw alfee ñun nag dañuy toog rek di bàyyi noonu yow te ndigal yi boo moytuwul sax yenn xalaatin yi ku mel ni ci biir mbooloo mi ñu jege sëriñ bi kese ko wax mu ne nañ ko def ndekete yoo njuumte la ngeen def ko gis na njuumte la <laughs> te yéen amoon ngeen beneen xalaat boo xamante ne nii jàppoon ngeen ne moo gën mais comme que daan noppi rek finalement duñ xam sax ndigal yi fu mu jógee njort ko rafet rek naan sëriñ bee ko xalaat ndekete yoo bi lañ ña ko jegee ko wax rek mu ne kon nañ def <laughs> voilà kon. loolu <laughs> waru na tax ñeneen ñi ñëpp ñi am borom xel yu xalaat yu kii buñ amee ñu soumettre ko ko waa gaaral ko ko voilà comme ni Seydina Omar def fii ñëw yonent ba saa ne ko man de lii laa gis voilà damay ragal boo leen ko waxee nit ñi daal di bàyyi jëf di di sukkandikoo ci yi voilà tam loolu yi ñu ci jàng que ne ki nga xam ne moo jiite it buñ ko waxee loolu waru cee mer naan waaye wu tax danga maa gën a xam ah li nga ñuy waxati ah je suis sëriñ pourquoi bu leen man ñun da nga koy wóolu waaw manoo joxe joxe sa bopp diw da nga war a wóolu waaw léegi lan ngay kii nii ah non ma ne <laughs> mooy ki nga xam ne tamit yow lañ topp bu dee gis nga xalaat bi la nga naroon a def kenn ci taalibe wax la lu wuteeg loolu xalaat bu wuteeg loolu ba pare waxoon naa la dañuy koy gis ci jotaay yële ba pare leeral lu tax. voilà leeral lu tax te Seydina na mii la moo ko defoon tamit radiyallahu anhu wax li tax bu ñu def lii yonent way saa saa mooy boo ñëwee bul na rek waaye lii bu ko kenn def après toog point final dañ dem si ñoom déet da ngay wax yow proposer leneen waaw léegi boo proposer sëriñ bi it warul a foñ wala nekk koo xam ne day rëy ne bon comme que moom daal boo joxoon xalaat bi il faut xalaatamay dem kese déedéet yonent way saa saa bàyyi xalaat ba mu amoon. bi mu waxoon Seydina Abu Hurayra bàyyi ko ngir doxal li nga xamante ne moom la Seydina Omar wax ndax gis na ne foofu la maslaha gi ëppee sinon bële amoon na maslaha sinon yonetrae sa sam dañ lay digalee Seydina Abu Hurayra loo xam ne maslaha amu ci ah loolu loolu jullit mën naa xalaat loolu non amoon na yiw <laughs> mais Seydina Omar da ko fàttaliwaat beneen côté bële waaw ñu ngi gis ne darul mafasin ah ah dañ moom la ñuy njëkk moom la ñuy jox priorité ci jalbul manaafi' xam nga lii nii loolu règle la voilà da daf'ul mafasid muqaddamun an jalbil manaafi' voilà mooy dañ lor parce que lor yi nga xamante ne wax wax jumel lii ci ñoo xamante ne nii mën na leen a lor bañ leen ko wax moo gën nga ne naa leen wax lu leen di bégloo loo xam dañ ci dañ dañ ci njariñ leen di indi la ñu bég nga wax leen ko far mu indi ay problème ci ñoom te lii lu amañ am njariñ la loo xam ne ñu bari ñu nekk ci télé yeeg rajo yeeg réseaux sociaux yi di wax naan dañuy jàngale duñ ci bàyyi xel waaw duñu ci bàyyi xel découvrir nañ lu bees rek il faut ñu wax ko waaw est mbir mi amul lu muy jur ci gannaaw am ay mexe ay yoo xamante ne baaxul. seen yoon newu ci moo tax ñu ne woon ba bañ koy gis fan yee képp kuy wax ci rajo wala di wax ñu lay déglu wala télé wala réseaux sociaux yi wala yoo xam ne nit lay déglu conférence lu mu man di doon war ngaa seet li ngay wax waaw est-ce may wax nii ah njariñ ji muy indi moo ëpp wala lor ji muy indi waaw nga daal di peser bu la li ëpp sa njort joxee ne ah lor ngay ëpp nga bañ koo wax waaw waaw. moo tax am na ñu Abdullah ci si rab bàyyi loolu fàttali benn waay boo xam ne moom suñu benn grand moom kenn manul woon a fexe koor gi bu ñëwee non naafilu koor gi foo jaar ci jàkka ji lay dem tax jàkka ji sori la doon dem da gis ni ba kii bi dëkkee kër dëkk yi mais awma benn bés am na luñ doon wax di waxtaan noonu oh, mbooloo lañu woon man daal xaw ma lu ñuy wax ba moom mu jàpp ne ni mu waxee que ne naafila koor yi farata la ma ne ko non non loolu du farata la mais bi ma waxee loolu après laa gis ne affaire boobu dafa def ci moom effet quoi mooy xër gam ci amoon góorgóorlu gam ci amoon ak yooyu dama gis ni dafa wàññeeku bu baax ci laa ni lii de ndax ba ñuy wax on était mbooloo xam nga léeg-léeg rek doo maîtriser li nga ak tamit wax yi bu ñëwee noonu mais loolu nag. lu jara bàyyi xel la ñu koy fexe maîtriser ci ne man di kii bu ma xamoon ne lii la lii doon ma ko woon wax sax ne du farata waaw ndax xoolal tiyaaba yu rëy yam ci doon am te doon dox ak foofu ni mu sooyee tànkam la du nekkul woon sax di jëli xam ne yow buñ la waxee distance bi yow dëkk bii la yow buñ la ko waxoon dañ naan ya mais ko comment mais man premièrement mais fu muy jaar <laughs> la ñu jaar ba mën a foofu yow loolu ngay njëkk a imaginer fii mu man fii ma toog bu ma fa doon dem ak ak ak oto rek sawaay man na maa jëlal minimum une demi sawaay nag tànk la ko doon defe man nag waa ji xamoon réew mi la ay raccourci moom da cee xamoon mais daal yow da nga naan kii fan la mën a jaar mais affaire ba ma waxee loolu damaa gis cassure bi mu kii mooy affaire ba wàññeeku bu baax yu mel noonu moo jar a am dafa am solo waaw bu ñëw rek walla nañ kii leeral walla foo leeral yonent ma ne saa saa yaa ko dàq leeral <laughs> lu tax mu ne Seydina Mu'aaz ci hadith bi ñuy gis après fala la tubashshirhum bu leen bégal kilo waaw <laughs> wax lii kon nag loolu am am solo la waaw waaw kilifa gi xalaat benn xalaat keneen ñëw gis leneen lu wuteeg loolu wax ko ko mu gis ne ah nañ doxal lii bàyyi bosam loolu wàññiw ko dara waaw Allahu akbar Allahu allahu akbar allahu akbar mu ne imaamu Nawawi rahimahullah wa fiihi jawaazu qawli rajuli lil aaxar bi abi anta wa ummi <laughs> qaala al-qaadi Iyaad rahimahullah wa qad karihahu ba'du salaf <laughs> waaw <laughs> mu ne mu ne ah, hadiis bi lii Seydina Omar ñëw na yonent bi saa saam bi abi anta wa ummi jënd naa la sama baay ak sama nday yow yaa digal Abu Hurayra mii loolu it balaa ñuy jàll dañ ciy jàng mooy leerlu information yaa yolla diina amanu na ne bu leen faasiq dikkale mais du faasiq kese mooy xabaar boo xam ne yow am nga ci dut wala loolu même bu dee wóolu nga waaji da nga koy leerlu est-ce que eh, Abu Ayyub da doon wane ne da doon wax Mahmud ibn euh, dëgg non moom li mu xamoon ci diine ci l'islam ak loolu li alquran ak sunna ak wax jii nga xam ne mu ngi koy door a dégg looloo ko jaaxaloon moo tax mu ne man yaakaaruma yonent way saa saa wax na lii mais waxul ne waat naa ne yonent way wax comme ni ko ñenn di waxe waat naa ne yow nit wax ay waxam fekke woo xamoo nga ne ko loolu du dëgg walla iyaazu billaah déedéet non non mooy yow moom moo ko fekke feera bu mu fekke yow fekke woo ko moom mu ne lii ma amoon te waa ji xame woo ko ay wax quand wax yi nar quoi waaw nga ñëw rawatina nag fi muy gën a ñàngati mu nekk koo xam ne moo la mag nekk kilifa nga ne ko yow non non de toute façon xaw loolu mais loolu daal amul waaw loolu loolu c'est c'est tellement c'est c'est pas loolu lu garaaw la waaw benn ñàkk xorma la ci koo xamante ne te yonent way sa sam daf ñoo digaloon ñuy euh, yërëm suñu gone yi tey wekk suñu mag ñi lool yow xotti nga ko doxaloo ko waaw benn mooy yaa ngi takk yit di weddi koo xamante ne yow li nga wax amoo ci benn preuve da nga koy weddi mais yow la mooy sa preuve luy sa preuve ne li mu wax amul waaw luy sa preuve alors que bu doon nag jar nga ci moom ay wax yu amul koo xam ne ay waxam daanaka lu mu wax quatre-vingt-dix pour cent bu ñu ko euh, vérifier du noonu même kooku yow mbir mi da ci ciy da nga ciy ndànk da nga waaw baax na non on va on va vérifier waaw mais tax nga ñëw ne ko waxoo dëgg ci wala bi nga daw de noonu demewul noonu non da ngay léegi naa waaw dégg nañ li nga wax mais on wala bu ko mën wax tamit nga ko dégg nañ li ñu wax yaw nga vérifier après waaw moo tax ay teggin la <laughs> voilà <laughs> voilà mooy loolu <laughs> kon mu ne kii. Oh, oh, eh, dañuy jàng ci hadis imaamu Nawawi sharh al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne dañ ciy jànge possibilité nit di wax keneen ki naan ko bi abi anta wa ummi jënd naa la sama baay ak sama ndey mu ne kanta al-imaam al-Qaadi ah, loolu nag <laughs> bu dee yonent bi waaw waaye ñeneen ci jullit ñi moom <laughs> da koy wax keneen mu ne loolu nag am na ci waa lenn ci waa salaf yi dañ ko bañaa ah, dañ koo dañ koo sib waaw <laughs> ba pare mu kenn du jëndee. sa baay ak sa ndey ci benn jullit naan ay bi abi anta wal ummi waaye mu ne wal ahadithu sahihati as-sahihatu tadullu ala jawazihi sawa'un kana <laughs> mu ne <laughs> eh, eh, eh, moo xam al mufdi bihi musliman aw kafiran hayyan kana aw mayitan waaw <laughs> mu ne nag looy hadith yu wér yi dañuy teg te ne loolu mën naa nekk waaw moo xam ka nga koy jënde ka nga naan jënd naa la diw diw moomale mu nekk jullit ak mu nekk yéefare ci yam ah Seydina Omar bu ne bi abi anta ummi bàyyam lan la yonent wala sax am jënd sama baay sama ndey bàyyi Seydina Omar lan la woon mais yéeféer loolu xattaab xattaab moom kéeféer la faat <laughs> waaw mu ne malgré muy wax noonu yéeféer la moo ci yem tey saxaaba bari woon nañu noonu wax la di ko roy yonent salaam Allahu akbar <laughs> mi na woon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas irmi xeej bii mu ko joxoon da ko dugalal flèche yi di ko wax keroog Uhud irni fidaak jënd naa la yow Sa'd abi man sama bàyyi rasulullah bi Abdallah wa ummi ak sama ndey <laughs> Amina <laughs> waaw Ali ne man de moom donc laa mës a dégg yonent ba saa saa wax nit loolee <laughs> moom kese sa Sa'd ibn Abi Waqqas jënd naa la sama bàyyi sama ndey jaloo jaloore ju di nijaay <laughs> yeneen bi alayhi salaatu salaam <laughs> ah, waaw <laughs> kon mu ngi noonu la de ah, waaw loolu lu am am solo la kon bokk na ci li nga xamante ne ni moom lañ ciy jànge mooy lii Seydina Omar def waxoon nañ la ko bi mu dóor Seydina Abu Hurayra c'est pas pour lor ko waaw c'est pour jàjji waaw waaw ngir loo xamante ne mooy boo gisee lu dul noonu nga jeng ka nga la nga xam ne mooy euh, la nga gis nit ko di ko def ci loo xamante ne nii mooy jàpp nga ne lii du yooyu waaw buggul woon nekkul woon son objectif na ko lor rek déedéet <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> moom dafa gisoon ne daal affaire yi wóorul waaw gaa yi buñ ko yëgee day doy waar de waaye dañuy jàng ci xadis bi wax ju rafet bi mu nee Seydina Omar ci la ma dóor ab ne ma tël bi mu ma dóoree damaa daanu sama diggante dënn bi sama diggante dënn kii ñaari kii ween damaa daanu ba may daanu nag mooy damaa daanu li iski waaw loolu wax ju rafet la waaw <laughs> waaw uhillakum uhilla lakum laylatun siyaam rafas ila nisaikum alquran bi wax loolu daganal nañ leen guddi weeru koor ar rafatu mooy jote ak di bànneexu ci sa soxna moom muy bànneexu ci yow loolu borom bi ne man daganal naa leen ko loolu wax ju rafet la waaw loolu moo tax Seydina Abu Hurayra waxul noonu fa xarartu li isti waaw te loolu mooy kàddu la goo xam ne dañ koy jëfandikoo li nga xam ne mooy dubur mooy gannaawu nit ki voilà moo tax ay wax yoo xam ne wax day rafet wax dañ koy solal mbubb waaw mënoo ñëw yor sa kàddu ñàkk teggin te naan inna allaha la yastahi min alhaq quoi non borom bi moom amul kersa ci dégg dañ naan la yow yow yaa ñàkk xam waaw yonent bay saa saa déggoo aay comme yu mel ni ñaata yoon la ci alxuraan di wax lu jëm ci wàllu sëyit yooyu te pourtant kenn du ci am benn gene waaw ak yu mel noonu seulement niñ koy waxee daw daw da da da day rafet aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib kenn jóge fa nga xam ne dafa wàcc ci suuf si waaw waaw loolu yëpp ay wax ju rafet lañu wa kayfa ta'xuduunahu wa qad afdaa ba'dukum ilaa ba'd loolu ngir nan ngeen di jëlee la ngeen joxe woon tan la ngeen joxante alors que jox ngeen sëy sëy sëy bi lay wax loolu moom lay wax moo tax wolof ne sëy mooy jote relation am na voilà kon yooyu ay wax yu rafet la yoo xam ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na ma Seydina Omar dóore loolu la Allahu akbar waaw loolu la léegi nag kanta sat yi am na ñu naan loolu pour jigéen ñi la jigéen ñi lañ koy wax mais non non loolu euh, gënula dëgër dañ koy wax góor di ko wax jigéen mooy ay ween quoi côté comme ñoonu rek loolu moom sat yi di utiliser mot boobu déedéet loolu dañ koy wax tamit euh, góor am na nag ñu ne bon pour jigéen la góor dañ koy wax magasin quoi waaw mais bon loolu daal insha allahu taala mooy dara naw ci man naa nekk kon nag hadis bi mu ngi nii nga xamante ne nii bon am na yeneen i jàngat comme l'imam an-Nawawi rahmatullah alayhi daal di wax waaye bon lii ñu gis baax na insha allahu taala gis nañu daal lëkkaaleema buntu bi lu tax euh, yonent bi alay euh, sayyidina al imam abu euh, Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi radiyallahu taala anhu daal di koy indi kon nag affaire baa ngoogu kon nag ñu yem nii ba jotaay di ñëw insha allahu taala